bi ghayri idni illa li haaja walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna chapitre deux cent quatre-vingts doon wax baabu tahrim al-hijran bayna al-muslimin fawqa thalathati ayyamin la li bid'atin fi al-mahjur aw tadahurin bi fisqin aw nahwi dhalik hadis bi mu jëwoon gis mu doon hadis mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept mu noon an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalath bani nga xam ne noonu la jeexewoon walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ lool jotaay bii ñu génn li ñu fàtte woon mooy tontu li imaam Abu Dawud ne woon rahimahullah eh, Ibnu Umar radiyallahu anhu daal dinay tongu bañ a wax ak doom jàpp di bilaal waxoon nañ la bilaal la ba ñu mu génne àddina loolu ana tontu wax dañ naan la loolu noonu wallahu taala alam mooy loolu mooy keni nekkul woon ne bu ko nuyu woon du ko fay du ko fay wala doonu koo nuyu voilà mooy li nga xam ne loolu la du loon mooy wax jam doon wax ak moom laata lool di xew xew xew boobu bi mu ne yeneen saa salaam nee na Euh, laa tamna'u ima allahi masajid allah bu leen tere jaamu yàlla yu jigéen ñi jàkkaay yàlla yi bilaal ne wallahi la namna'uhunna <laughs> waat nañ ci yàlla laat naa ci yàlla dees na leen ko tere mu mere ko mu dootu ko tuddul manaan la yoneen saa sam neena nga naan ma neena <laughs> bu leen leen tere yow nga andi tere waaw loolu moom wallahu taala alam mooy euh, nuyoo moom bokku ci woon nekkul ne moom bu ko nuyu woon du ko faale waaw wallahu taala aalam euh, léegi ñu ñëw kon ci chapitre bi nga xamante ne nii euh, lool c'était pour yar ko wan ne waxu yonent bi alei saa salaam leer ñu ne la yonent saa nee na ngay wax naan yow le contraire yonent saa salaam wax ne lii la yow nga ne le contraire même bu dee ne moom jubluwu ci woon loolu waxoon nañ la moom ak Sayyidatu Aisha ñoo bokkoon wax rek mais ñoo bokkoon li ñu jublu ci wax yi waaye moom ni mu ko waxee la moo tax wax yi na am solo waaw moo jigéen ñi nii ñu mel de bu leen yeneen saa salaam gisoon ci xaal bii doon na leen tere ñuy dem jàkka yi ñu ñuy comporter dem jàkk waaw loolu la Sayyidatu Aisha wax kee nag Bilaal nag moom radiyallahu anhu dañ nees nañ ko tere parce que ñoom ni ñuy solo gi foog ñu tere leen quoi <laughs> waaw ci parfum woo ko nangam di dem ci jàkka yi moom ñii foog ñu tere leen ko te jamono jooju la léegi nag damay laaj bu doon suñu jamono jii la ñooñ fekke moom xaw ma lan la ñaa wax wallahu ta'ala a'lam kon chapitre bi ci tegu ba léegi ci kitaabul umuur al manhiya anha ñu nekk ci euh, chapitre deux cent quatre-vingt-un baabu nahyi buntu bii di wax li ñu aay gu ñu aaya anit tanaajis nay ni mooy ñaari nit di wéetoo di waxtaan seen biir duuna sa duuna saalis mooy ñetti nit lañ ñaar ñi ñëw waxoon nañ ko fan yële euh, ñaar ñi ñëw di gise seen di petoo am lu ñuy déeyante wala ñu ngi toog nekk ñi après ñaar ñi dem nee beru nee di waxtaan loolu la waxoon naa na ñu toog yor seen téléphone kii di ko wan keneen ci te keneen kee ngi seen wet ñetteel bi c'est la même chose wala am loo koy déey wala am loo koy wan ci téléphone ba après ngeen reetaan après alors que am na keneen koo xam ne yéen a nekk wanu ngeen ko ko loolu yëpp c'est pareil xaaj aay euh, chapitre bii day wane tere gu ñu aaya nag di déeyante ñaar bàyyi fa ka ñetteel bi gayri izni ci loo xam ne ju seen ndigal bu dee dañ koo laaj na ko sëñ bi yii daa lu ma ko bëggoon a est-ce que diñ ma may rek ma wéet ak moom ne wax ak moom mu ne grawul non loolu moom grawul moom moo may loo xam ne ak xam na mu ne ba moo tax mu ne bi duuni izni bi gayri izni ci loo xam ne amoo ci ndigalam illaa li xaaja lu dul loo xam ne aajo moo ko waral noonu la tuddee fii euh, léegi euh, euh, léegi noonu la tuddee nii mu ne wa muy leeral lool an yatahaddasa mooy ñoom ñaar ñuy an ñoom ñaar ñuy nettali di waxtaan di waxtaan ñoom ñaar sirran ci loo xamante ni ci mbuut la mooy secret bi haythu la yasma'uha am la yasma'uhuma koo xam ne ñaar kenn ki ñu nekkal du leen dégg loolu la waaw nañ la nag nga wan ko sa téléphone am loo ko ciy wan wala yor sa benn livre boo yor ah, ne ko xoolal fii mu après keneen ki nekk fee xamul sax liñ koy wan ak yooyu loolu yëpp seen pari mu ne wa fii maanaaw ak li nekk ci maanaam maa nekk na ci maanaawu lii ida tahaddatha bi lisaanin laa yafhamu imaamu Nawawi mu ne nag c'est la même chose <laughs> ngeen ñekk ñetti nit yéen ngeen di waxtaan ñaar ñi di waxtaan làkk boo xam ne kenn ki leer na leen ne comprendre wuñ ko waaw ñun ñëpp nekk ay wolof waaye ñaar ñee dégg nañu arabiya <laughs> léegi ñaar ñi di waxtaan di wax en arabe alors que xam nañ ne kenn ki ki ki leen ñetteel déggu ci dara ñu ne leer mu ne lool nag c'est la même chose nag waaw c'est la même chose kooku mu ngi ne li déggu leen woon moom ngeen ñàkk moom ngeen doon wax wolof te déggu leen c'est la chose waaw wala ngeen di jaay di wax ay anglais moom xamul ci anglais kaay ma fàtt la laa wax <laughs> waaw ngeen nekk ñett ci benn bërëb yéen ngeen di discuter en anglais ko waaw ngeen di discuter en anglais wala en italien wala yooyu te moom xam ngeen di déggu ci dara waaw loolu dañ koo tere ah am on est des copains on vient d'Italie on est au Sénégal léegi ñu daje kenn ki ñëw seet ci kenn ki sauf que ba mu ñëwee ca saal ba daa fekk waa ji mu ngi toog ak benn xaritam léegi ñoom ñu toog waa ji ak si ñu accueillir ko ñoom ñaar ñuy wax en italien bàyyi kenn ki loolu lañ xaraamal loolu la. te xam nañ ne waa ji déggut li italien ma su faa dem sax xamul luy italien ñuy waxtaan bi reetaan bi waxtaan en italien noonu sawaay di bàyyi sawaay wala en français loolu loolu la loolu mu ne moo moo bokk na ci ma wa fii maanaaw maa bokk na ci ilaa tahadda yaa bu dee ne ñaar dañuy waxtaan bi lisaanin ci làkk boo xam ne laa yafamu ñetteel ba xamu ko lii lépp lañ xaraamal xam nga doon tax l'islam bi xaraamal li parce que day bañ seytaane di jaar foofu di yàq diggante waaw day bañ seytaane di jaar foofu di yàq diggante yi lépp loo xamante ne euh, man naa yóbbu ci yàq diggante l'islam day tëj lu bunt boobu waaw te dinañ ko gis ci aay yi nga xam ne moom lay indi moom al imaam al xaafiz an-Nawawi rahmatullahi ala al jamii hmm. léegi nag mu commencé ci ay mu ne qaala allahu taala mu ne borom bi nga xam ne moo koy téyegul nee na innama najwa min ash-shaytan voilà foofu la ci suratul mujaadala ay diis eh? <laughs> mu ne innama dëgg-dëgg borom bi nga xam ne moo koy téyegul nee na innama najwa dëgg-dëgg gis nga déeyante yooyu hmm? loolu di def ay conversation yoo xam ne di déeyante yéen entre yéen bàyyi ña mina shaytaan bàyyi seen keneen loolu ci shaytaan la jóge fii nag la ci yem waaye aaya bi daa continuer li yahzuna alladhina amanu wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idhnillah wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun voilà innaman najwa bon da doon wax xeetu yahuud yeeg yooyu alam tara ila alladina nuhu an najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyati rasul waaw ak naafiq mooy yahuud yi la woon wa idha jaawuka hayyawka bima lam yuhayyika bihi allah wa yaqulun fi anfusihim lawla yu'adhibuna allah bima naqul hasbuhum jahannama yaslawnaha fa bi'sal masir yaa ayyuha alladina amanu ida tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun après ci la wax ne innama najwa min ash-shaytan mu ne xanaa gisuloo gaa yi nga xam ne ci yahuud yi dañ leen a tere woon déeyante ah, ndax seen déeyante seen huis yépp mooy yàlla la ñu tere leen ko summa ya'uduna ginnaaw gi ñuy dellu limaa nuhu anhu ca la leen tere waaye tanaa jaw na ñuy déeyante bil ismi ci bàkkaar wal udwaan ak noonu ak way ngëm yàlla yow ma'siyati rasul ak mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa way laa jaaw ko buñ la dikkalee yeneen saa saam xay yow ko ñu ngi lay nuyu bi maalam yu xay yi ka biillaa loo xam ne yàlla nu yow la noonu waaw naan assalaamu alayka <laughs> di dammalaan bi yal na dee rek ba sayyidatu Aisha déggoon leen daal la saamu wal laanatu wal nangam ak nangam ci seen kaw yeneen saa soxna ko Aisha mu ne ko yoon ne dégg xanaa yow li ma leen toon nee leen wa aleykum <laughs> waaw daa foogoon yoon saa soxna li kàccoor yahuud waxoon naan ñëw est-ce ne asalaamaaleykum ñu ko asalaamaaleykum <laughs> waaw Sayyidatu Aysa jëli affaire bi nag dégg leen rek daal di leen dal seen xel <laughs> yàlla saa saa ne ko Aysa ndox de mu naan ko xanaa déggoo li ma leen tontu voilà <laughs> kon loolu la waaw ñu lay nuyu loo lii li borom bi asalaamaaleykum ak asalaamaaleyka ay ayyuhan nabi ñoom ñu ñëw naan asalaamaaleykum ba pare buñ koy def ñu ngi naan ay bu ñu borom bi ci seen biir ay bu ñu borom bi mu bëggaloon ci ci lii ñuy wax. li leen doy nag mooy jahannama moo doy gaa yu mel noonu noo xam ne fa la ñuy dugg kenn mënu ci dara fa bi sa ñàng na ñaaw na almasir mujj ba mu ne nag yéen ñi gëm yàlla bu leen mel ni ñii ñoo xam ne seen i huis clos seen déeyante yëpp mooy yàlla la bu ngeen di déeyante bu leen déeyante ci loo xam ne bàkkaar la ak noonoo ak mooy yonent bi alayhi salaam comme ni ko yahuud yi mele ak naafiq yi ñoom yi mel leen contrairement ak ñoom parce que mel lu wuteeg ab yahuud ak ko ab ab naafiq lool mooy ak mbaax jaw yii nag li ma ne digal de leen dénte bil birri ci mbaax wattaqwa ak ragal ak teet borom di tabaaraka wa taala wattaqullaha yokku leen di teet seen borom alladhi ilay tuhsharun li nga xam ne farañ leen di fandi léegi mu ne innaman najwa min ash-shaytaan déeyante yi li ci ëpp ci shaytaan la jóge du yëpp waaw sinon doonu loon wax ne bu ngeen di déeyante déeyante leen bil bi eh, bil birri wattaqwa watanaajaw bil birri waaye li ci ëpp li gaa yu bari ci seytaane la jóge waaw moo leen koy defloo li yahzuna alladhina amanu ñoom yahuud naa naafiq yu bon yeeg façon yooyu buñ gisee jullit ni déeyante seen biir am lu ñuy kii wala di yëgle ne waa ils se réunissent en huis clos pour loolu ngir kiitloo jullit ñi li yahzuna ngir mu jàq alladhina amanu ñu gëm yàlla borom bi nag walay sa bi darihim gis nga seen déeyante googee ñuy def du leen lor shay'an dara illaa bi idnillah luy tukkee ci loolu du lu neex yàlla qul lan yusibana illaa ma kataballahu lana wax leen ne du ñu dal lu yàlla bindoon ci ñun lu naqari wala lu neex du loolu mooy li nga xam ne du jaar ci ñun waaw lépp lu ñu mën a wiikloo la la ciy dal ci lu bon mooy la nga xam ne borom bi dëgg bu jiitoon na mu dogal ko laaga fak seen jamono kon nag seen wax yooyu bu mu la affecté quoi moo tax yi mel noonu boo ko déggee tuddal borom bi nga ñaan borom bi mu daal di lay musal ñaan yooyu tudd borom bi du la lor illaa bi wa ala allahi te ci borom bi tabaraka wa taala di allah falyatawakkali na nekk koo xamante ni nii day wàkkeerlu al mu'minuun way ngëm yàlla yi voilà kon innama najwa min ash-shaytaan moom la imam al-hafiz an-nawawi aaya bi côté boobu indi mu wanne mooy loolu nekkul lu baax waaw ngeen nekk ñett nga seppi ci ngeen seppi am ku ngeen seppi tege nee di waxtaan seen biir loolu rafetul jaaduwul te nekkul loo xamante ne noonu la nit ki war a doxale te loolu nekkul lu dul day indi ay soupçon day tax nit ki jàpp ne ah amaana man la ñuy waxtaane waaw waaw amaana man la ñuy waxtaane amaana nangam léegi nga may iblis mu nekk bari seen intermédiaire entre yow ak say mbokku jullit loolu lépp nag bu ko defee mu dem am lu mu leen jàppal wala yéen ñaar mu jàpp ne yéen ci ay moom ngeen ne woon wala yooyu yépp yow yaa ko euh, yow yaa ko waral wala yéen ñi def loolu yéen a ko waral waaw loolu euh, il faut ñu ci bàyyi xel quoi ah, amul rek ayoo oh, hmm? euh, bu nekkee déedéet moytu leen loolu ndax day indi ak yàqute ci diggante yi te nag borom bi na ne yaa yéen yéen innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum way ngëm yàlla yi ah rekk eh, ñooy ay ay ay mbokk kon nag fa aslihu hmm? na ngeen yéwénal nag eh, bayna akhawaykum seen diggante mbokkoo kon innama najwa min ash-shaytaan te loolu jóge ci shaytaan nag jullit bi da koo war di mooy même bu dee li ñuy wax lu dagan la wala lool waaye la jur moo tax lool moo di dem dañ ci jànge saddu zari'a voilà saddu zari'a lépp loo xamante ne nii mën naa jur lu baaxul sharia day tëj buntu boobu même bu dee ne moom ci cosaan du lu xaram voilà jaay kër luye kër du lu xaram jaay kër du lu xaram waaye bu dee ki ma koy jaay leer na ma ne ab daasin la koy def du ma ko jaay dañ naan la jaay ko waaju mel noonu moom du day xaram bu boobaa parce que jokkale ko la ci ngir mu def fi lu bon te borom bi waxoon na wala taawanu ala al ismi wal udwan te bu leen jàppalante ci loo xam ne bàkkaar la ak li nga xam ne noonoo te loolu bàkkaar la bu rëy boo xamante ne yow participer nga ci li nga xam ne moo tax mu xew parce que yaa jël kër gi jaay ko gaa yoo xam ne seen projet c'est bien ficelé nëbbuñu ko kenn waaw un terrain wala un boo xamante ne nii de cent mètres de cent mille mètres carrés wala cinquante euh, mille mètres carrés boo xamante ne nii wala ñaata hectares ngir man fee def suñu benn dancing boo xamante ne nii week yu nekk gaay fi la ñuy ñëw di féexloo di nangam le sàngara coule à yu mel noonu góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo nangam ak nangam ñu am ci ay alal comme mi nga xam ne moom lañ am dëkk sàngam bu mel noonu lañ bëgg a def ci réew mi fii léegi yow nga ñëw jaay leen sa terrain parce que ñoom fay nañ lu ko jar lu ëpp sax yow li nga doon yaakaar amoo droit di jaay façon yu mel noonu di leen jaay wala yàlla tere nga leen di luye tamit dafa xaraam parce que lu luye ci boppam lañ xaraamal mais ña nga koy luye nañu ko jëfandikoo nar a jëfandikoo loolu lañ tere loolu mooy saddu zari'a fii itam loolu day dugg mooy najwa ci lu ñu joyal du loo xam ne dafa xaram a tout le temps waaye nag bu fekkente ne euh, da nga koo def euh, euh, day waral yu mel nii am na man na indi animosité diggante ni ki jàpp am ay ñaaw njort ci yéen loolu dara new ci loolu boobu day xaram day xaram voilà léegi nag illaa bi ibnihi bi mooy ni mu tudde bunt baabu na yaani tana tanaa gis nay ni Euh, na saalis loolu dañ ciy jànge par exemple bu dee ne comme li ñu wax sànq waa ji moo joxe digal walla bu ñoom ñaar xam nañ ne waa ji gërëm na garaawul moom loolu garaawul ci moom quoi voilà bu am bu wee amee lu ngeen di wax mais wax leen naa ah, man sama sama euh, euh, du man ça me gêne pas hein man loolu ça me gêne pas loolu loolu loolu garaawul loolu loolu garaawul hmm? waaw kon nag loolu la mooy bu dee waajee joxe ndigal ne leen non c'est pas grave non wax leen man façon c'est pas grave dem leen ngeen wax voilà <laughs> ah Allahu akbar ah. Allahu akbar allahu akbar allahu akbar léegi nag hmm, mu léegi euh, kii ñëw nu tudd euh, ñu ñëw nag ci al imaam al xaafiz hmm, euh, ibn xaj ay kii ibn ibn ibn ibn an-Nawawi rahimahullah daal ñëw nag ci yeneen wàll moo fi fii ñaari xadiis